mu ne wa minha anna man marra bi diyaari almaghdubi alayhim walmu'adhabiin lam yanbaghi lahu an lam yanbaghi lahu an yadxulahaa wala yuqiima bihaa bal yusri'u sayra wa yataqanna'u bi thawbihi hattaa yujaawizahaa wala yadxulu alayhim illaa baakiyan mu'tabiraa mu ne wa min hada israau nnabii sallallahu alayhi wa sallam alseyra fi waadi muhassir bayna minan wa arafa fa innahu almakaanu alladi ahlaka allahu fihi alfiila wa asxaaba waaw mu ne bokk na liñ ciy jàng képp koo xam ne dangaa jaar këru ñoo xam ne buur yàlla da leen a mere habitation demeure ay citadelle kër yoo xam ne ñu ko dëkke woon buur yàlla daf leen a mere woon ba mbugal leen wal mu'azzabina sotti ci kaw seen kaw mbugal comme ñoom iram ak waa aad irama zaatil imaad allati lam yuxlaq fil bilaad fa aktharu fiha al fasaad fa sabba alayhim rabbuka sawta azaab la daloon waa iram waa samuud waa waa waa waa waa huud ñoo ñépp nga xam ne buur yàlla mbugal yam leen tegoon dëkk yu mel noonu nag dugg fa loolu la ne képp koo xam ne dafa romb ci këru ñi nga xamante ne nii buur yàlla daf leen a mere tar ci ñoom bu euh, mer mbugal leen kooku lam yan baxi amul droit di fa dugg wala yuqiima baha amul droit di fa toog di fa dugg toog fa bal li am ba des yusri'u day gaaw a sayra day day day rëppatal bu doon ab oto la yor doon daw 40 day daw 70 day gaaw waaw bu doon quatre-vingt-dix te norme yi may ko mu yokka mu yokk waaw bu dee quatre-vingt-dix ngay daw nag te quatre-vingt-dix limitation bi yem mais nga am limite kii boo ci yokkee benn quatre-vingt-onze toléré la nga yokk quatre-vingt-onze ngir doxal sunnaay gaaw gi waaw ndax boo wàññee moom mooy gaawoo dangaa dangaa wàññi sa vitesse waaw mu ne kon gaaw wa yusuf bal li am ba des yusri'u sayra day gaawal dox gi wa yataqanna'u mu daal di muuru bi saw bi ci ay yéreem xataayu yujaawizaha ba kera muy dépasser foofu wala yadxulu alayhim te du dugg ci ñoom hein illaa baakiyan lu dul muy jooy montabiran di nekk koo xam ne kuy ut kuy jànge ci li dal ñii di yéemu ci li dal ñii ak jànge ci ne buur yàlla mooy ndax lu yonent ma lay saar saam maxaafata an tusiba an yusibakum ma asaabahum ndax ragal li nga xam ne mooy lii leen dal ñoom daal di leen dal mu ne wa min ci loolu moo tax lii moo tax isra'u nabii as-sayra fii waadil muhassir mu ne lii moo tax yonent mi alei satu salaam ba mu àggee waadi xuru muhassir bayna minan diggante minan ak Arafat fa dafa gaaw mooy gaaw googu mu def loolu gisoon nañ ko waaw te fatxu Makka gisoon nañu ko gaaw ga mu defoon ndax lan fa innahu l makaan ndax mooy bërëb bi nga xam ne alladi ba nga xam ne ahlaka llaahu fiihi al fiila wa asxaaba fala alake ñay waak ña ko yéegoon mooy ñoomin abraha moo tax yonent mi dafa gaawoon ba mu fa àggee noonu mu def foofu noonu la def fii kon ñu xamante ne loolu mooy sunna bu dee ne bërëb yi nga xamante ne nii dafa nekk bërëb yoo xam ne dañ leen a mbugal loolu nag après dinañ ñëw ci côté bi ñu doon affaire tourisme bi buñ fa dinañ ñëw moo ciy tegu après mooy suite logique lii hein bala ñoo dugg ci leneen li muy wax mooy il faut mais fii day wax ñi nga xam ne dañ leen a mbugal kon mooy man naa ne waaye Diyaaru Samud est inscrit hein sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO léegi bon gentre j'entreprends un voyage en Arabie Saoudite voilà il faut je vais je vais aller visiter foofule nga dem boo fa demee yooyu doo def yooyu mooy yow doo fa dem nii dugg ci biir yor say kii di selfie ci teen bi voilà ñëw gaay gaay regardez-moi maa ngi nii ci teenu Samud bi saa yi saa yi leen ma ah dugal ko Facebook gaay yi naan naan au diar de Samud chez les lan ngay bàkkoo nekk ci këru ñoo xam dañ leen buggalu loolu noo koy bàkkoo hein kooku mooy jàngewoo ca la fa xew dara yow ah, kooku mooy yow jàngewoo dara ca la fa xew waaw <laughs> di selfie au diyaar de Samud foo xam ne dañoo mbugaloon gaay fa dëkkoon loolu ban sens la am ngay selfie ci ñoo xamante ne borom bi da na a mbugaloon day selfie foofu naan waa dugal affaire si Facebook toog loolu la ne loolu dañ koy tere. papa salaam loolu dañ koy tere. waaleykum salaam loolu dañ koy tere. mooy manoo ñëw di selfie ci yooyu ndax dañ koy tere. mu am beneen loo xamante ne nii kon mooy loolu la nit kiy defar ah, manoo fa ñëw naan damay dem entreprendre benn tourisme bu may def. waaye dem fi nga xam ne ñoom dañ leen a mbugaloon nga toog léegi nag mu des beneen bi ci des mooy bi ñuy gis bii di ñëw mooy nag te mooy nekk suñu transition ci lii mooy waa léegi léegi tourisme nag ci gaa yi ci ci ci ñu ñu jiitu woon nag comme dem ci ñoom Firawna nag yooyu tourisme ci ñoom Firawna ak les pharaons fële ca Gizeh ah Abu Rigal abu sa abu sambal abu sambal lañ koy woowe <laughs> abu apa ah, abu rigal abu sambal xaw ma <laughs> ah, nga daal mooy mooy le sphinx ñoomin le sphinx ah, ñoom kële eh, kiiwu eh, mooy gaay yàgg rek ñoom nibi ak ñelee maya ngay wër ci yooyu di wër loolu est-ce que mooy il faut faire différence entre ñi nga xam ne dañ leen a mbugaloon kër yi nga xam ne ñoo dañ leen a mbugal ak ñi nga xam ne bokkuñ xam nga ñii ñu lay wax Firawna fan lañ ko mbugale déggoo li ñoom kële doon wax ñoom imaam Abu Sa'id al-Khudri ne mbugalaate moom ah suñu borom ba mu wàccee tawraat ba léegi mbugalul kenn mbugalul ab dëkk ba jeex comme li doon xew moo tax ca suuratu yaasin ñu ne non non non kanta gaa yi naan naan naan naan naan yonent yooyu. wa wadrib lahum mathalan ashaabal qaryati iz jaa'aha al mursalun gisoon nañ ko ci koor gi ci conférence bi loolu noonu non loolu loolu loolu su ci suuratu yaasin te ndax xam ne boroom xam-xam yu bari tafsir yu bari dañ ne ñooñu Seydina Isa moo Isa moo leen yónnoon ñooy ci apôtres yi lañ ñu ne non parce que ñooñu suñu boroom dane da leen mbugal après te depuis suñu boroom wàcce tawraat ci Seydina Muusa mbugalul ab dëkk bañ jeex waaw waaw moo yónni Seydina Muusa yónnee ko tawraat min ba'di ginnaaw ba nga xam ne ahlakna al na al ula ginnaaw ba nga xam ne ca lañu alak siècle yi jiitu woon kon loolu mooy wane ne après Seydina Muusa ba mu ñëwee ba léegi buur yàlla mbugalul ab dëkk ba mu jeex kon fait différence entre ñi nga xam ne ñoom dëkk yoo xam ne dañ leen a mbugal ak dëkk yoo xam ne mbugaluñ leen ndax Firawna mbugaluñ dëkk ba yépp ñoom dañ leen yóbbu ba ca ndox ma ñu labal leen léegi nag gis nañ côté bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne foofu ñooñ dañ leen a mbugal ah te tamit euh, waadi muhassar ah, dina ñu gis kon diggante foofu ak Firawna xam nga foofu euh, diggante Arafat ak Mina yonent ma lay saa saa ba mu àgg dafa gaaw ndax foofu lañ leen mbugaloon moom it dañ naan mer rouge bi fa ñu mbugale Firawna tamit foofu boo fa àggee da ngay da ngay rëppatal bu dee xam nga lieu bi da gaaw. sa sa gaal sa gaal day ay du moteur bi da ngay accélérer yu mel noon